fi nga xamante ne mooy ci suuratu yaasiin ci laayaab ñaar fukk bi ak juróom-ñett fi suñu boroom tabaaraka wa taala di waxe baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa ma anzalna ala qawmihi min bacdihi min jundin min alsamaa min jundin min alsamaai wa ma kunna munzilin foofale la juzu bi waroon a tàmbalee daldi jeexe fan fi nga xam ne moo doon ci suuratu zumar ci laaya fanweer bi ak benn sum fa muy waxe ne summa innakum yawma alqiyaamati inda rabbikum taxtasimuun waaye comme ni nga xam ne noonu lañ defoon ci wàll ya weesu woon ci juzu ya weesu woon moo doon ne dañu doon fam doon bu doon jeexee ci benn saar dañ doon jël boppu saar babam jeex lool moo tax suuratu zumar bi dañ koo jeexaloon comme ni ñu ko jeexale woon inshaa walillahi alhamdu walminna moo tax kon tey ni muy demee mooy lan juz'u bii nan lañu koy defee mooy ne kon dañuy jël suuratu saad lañuy tàmbalee inshaa allahu taala comme que ci suuf lañ jóge ñun dañoo jóge naas di yéeg lool moo tax moo tax saad lañuy jël ak saafaat suuratu saad ak suuratu saafaat ak suuratu yaasiin xam nga yaasiin wax nañ la kon ci laayaab ñaar fukk bi ak juróom ñett fala juzu bi tàmbalee waaye comme que dafa laal saar boobu noonu kon mooy kon dañuy dem ba boppu saaru yaasiin nga xam ne kon ci fii lan lañuy lan lañuy gis muy suuratu saad suuratu saafaat ak suuratu yaasiin inchaa allahu taala saar bii nag di suuratu saad daa am lan moo waral daa am lu ko waral ñu tax borom bi tabaaraka wa taala daal di koy wàcce te loolu le mooy xew-xew boobu ku mel ni al imaamu ibni isxaaq raxmatullahi alayhima daal dina koy nettali borom siira bi waaye it ki nga xamante ne nii mooy al imaam ahmad ibn muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi boroom giiru Hanbali yi moom itam daal dina koy nettali na ko noon al imaam Muhammad ibn Isa ibn Sawrata Tirmidi rahmatullahi alayhi di Abu Isa di al imaam at-Tirmidi boroom al-Jaami'u at-Tirmidi wala sunanu at-Tirmidi rahmatullahi alayhi boroom sunan bi moom rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy solo ana lan moo xew kon moom al buñ jëlee riwaay bi nga xamante ne nii ndax mu ngi jaar ci ki nga xam ne mooy mawlaana ibn abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moo ne ko nettali ne dafa abu taalib radiyallahu abu taalib nekkoon baay ci kan seydina ali seydina aqil seydina jaafar banu abi taalib radiyallahu anhum wa ardaahum dafa feebar nag benn bés mu feebar mbooloom Quraysh yi nag kilifa yi daal di ñëw ñu mbooloo moomu noonu ay ponkal lañu woon de bokk na ci mbooloo yooyu mooy kan Abu Jahlin mi nga xam ne moom kenn réerewu ko muy ñu ginoon ko xam ci Abul Hakam la ko waa Makka doon woowe mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko dëppee Abu Jahlin moo tax mooy bàyyi ñi réer was ak kan Shayba ak Utba ñoom ñaar ñépp ñoo bokkoon bàyyi ñii yépp yàgg nañ leen a gis gisoon nañ keroog bi saaxibul xilaas radiyallahu anhu di Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul maaliki di wax ci ashaddu durran min al-a'daa Abii Lahabi di muy tudd ñi nga xam ne ñoo gën a tar mbugal buñ doon teg yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ak jullit ñi boobu tuddoon na gaa yi yépp ndax ñoo gënoon a yées muy abu lahab kon abu taalib ak ki nga xama nooyu noo abu jahlin ak shayba ak utba ibn rabi'a ak ki nga xamante ne ni mooy umayya ibn xalaf ak al-aas ibn wa al-aas ibn wa'il as-sahmi kii mooy bàyyi ñoom amr ibn al-aas ak umarat ibn al-aas voilà ak hisham ak ñooñu voilà Hisham ibn al-As ibn Hisham moom nga xam ne gisoon nañ ko keroog mu doon dem di war a gàddaa yi voilà moom nii baayam la al ak ki nga xamante ne nii mooy mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt nga xam ne kàccoor bu mag ba ñoom ñii ak ñeneen ñoo xamante ne nii parni tant d'autres yeneen i kilifaay ci kilifaay Quraysh yi nga xam ne ñoo doon xooñu Quraysh bul wax crème de kerem yi lan ñii ak ñoo sori nekk kerem déedéet ñii ñoo doon xooñi Quraysh ga mooy ne la ca karaame ci waa Quraysh moo doon gaa yi nii miñ ñëwee nag lan lañ def ñu ñëw ci Abu Taalib fekk nag mu feebar xam nga boroom xilaas radiyallahu anhu waxoon nañu ne ma gaa yi dañoo ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne gaa yi jaa'u ilaa ammihi jiiman li yaghzulahu man yabghi bayda anuuqin aaqilan xam nga loo tuddoon nañ ko fi fan yële ne gaa yi waa Quraysh dañoo defub délégation gaa yi la al imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi sax yokku na ci neneen ne al aswad ibn al aswad ibn al Muttalib ibn Asad ibn Abdil Uzza moom itam ci la woon ak ñoom Abul Baxtar ibn Hisham moom itam ci la woon ak ñi nga xamante ne nii mooy gaa yi nga xamante ne nee sa Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya muy bàyyi Seydina Muawiya radiyallahu anhuma ndax ñoom ñaar mujj nañu tuub ñoom ci lañu woon ci mbooloo yële mooy dañoo ñëw ñetti yu yu mag ñëw ci yonent bi alayhi ci Abu Taalib comme que moo doon yiir yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu gàcceel ko daal waaye loolu lañ la doon wax naan kuy sàkku nenu picc moom nga xam ne daanaka nenam kenn du ko gis te nekk boroom xel dees na la ŋàññ ñett ya mooy bu njëkk ba mooy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñëw di woote Euh, euh, di wax nag seen yàlla yi voilà ndax manoo wax diine ba pare woote ci lislaam ba pare li bon li fi nekk nga toog naan du ma leen wax dara loolu lañ la doon wax keroog ci laaya bi suñu boroom doon wax naan ayyuhal jaahiluun jeexale woon ayyuhal jaahiluun lan ngeen may digal yéen daal da ngeen may digal afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jaahiluun ana lan ngeen may digal leneen lu dul yàlla daal yéen ngeen may digal ma daal di koy jaamu yéen ñu ñoom nag loolu lañ doon bañ xam nga waxoon nañu la lool ak tamit seen yàlla yi quoi bëgguñu woon ñu wax leen dara te nañ nit mënoo taxawal kalimatu laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te moo ko yelloo illa allah ku dul borom bi tabaraka wa taala loolu mooy dafa dàq ba pare foog li fi nekk yëpp te du noonu nga dàq ko gis nga baykat xam na loolu bés boo ñëwee fekk sa tool nga fekk mbir mi mooy dafa booy tool bi da nga koo booyaloon mu nekk loo xam ne façon ñax yu nekk ci nekk nga ñëw bëgg a bay nooy def da ngay ñëw jël sa gerte di ko ji ci kaw ñax mi noonu déedéet da ngay da jël lépp ruuj lépp ngay def yëkkati suuf si yépp après dindi ñax ya fa baaxul daal di rafetalaat tool bi ba ni nga xamante ne nii boo ñëwee nag daal di jékki suuf si yi ci baaxul yépp nga dindi ko nga door a bay loolu mooy laa ilaha na ko noonu noonu la amul benn buur fokk yi fi nekk tadu waruñ leen a jaamu fokk nga ne yii nii kenn du leen jaamu ba mu leer ba mu tegu nële ba pare nga door a samp sinon boo fi boo fi ñëwee def loolu xam nga mooy lan mooy di bokkaale ba pare yow nga bëgg ci kaw bokkaale boobu nga ñëw ne leen nag ay wa gë garawul quoi tes leen ci li ngeen nekk jàpp leen ne diw moom bu dul moom dara du dox jàpp leen diw moom moom moom mbiru yàlla yi da cee am cër bu rëy boo xam ne comme si moom il faut moom bu yàlla nammee moom itam mu namm ngir mu mën a dox yu mel noonu nga gis ko yow dàqoo lool dindi ko ci xelu nit ñeeg seen pas-pas ba mu deñ nga door a samp lan laa ilaha illa allah muhammadun sallallahu alayhi wa sallam arsalahu mawla yow defoo kon mooy doo la ngay liggéey amul njariñ léegi nag ñoom loolu nag lañ doon bañ moo tax te yonent bi alayhi salaam il fallait mu def noonu ndax borom dee na koon fasda bi ma tu mar taqalil nga dox jëm ak li nga xam ne moom laa la yónni te mooy taqali diggante dëgg ak li nga xam ne mooy neen wa a'rid 'anil jaahiliin kantaa ñi xamul dara ñi xam nga suñu waroon waxati na ko wa ah, wa a'rid dumooyul 'anil jaahiliina ñi nga xam ne ñoo ñu sànku ñi nga xam ne boo demee di ko def nag dinañ jaar dinañ taxaw nag ndax lil kufri junuud ndax ak kéefër dafa am ay armée yu baax yoo xam ne yu taxaw bëgg jàmmaarloo pare nañ ngir faagaagal képp koo xamante ne nii ni nga xam ne noonu la ñuy ci kaw suuf ñoom ak ni ñu tërale àddina bi képp ku taxaw ci seen kanam ne leen ñoom pare nañ ngir la te lool moo fi masa am depuis Seydina Adam alayhi kon nag mbir mi lool la Abu Taalib quoi ko nag sa doomu mbokk bii waxal ak ndax de léegi mu ngi nekk fii di suñu laay suñu yàlla loo xam ne du noonu de pare moom waa ba diina naa ko waa mu ñëw ñun suñu tëralin ak suñu diine ji ñu xamoon suñu tëralin suñu dundin ak doxin yu ñu xam fekku ci baay ak maam moom ŋàññi na ko de Abu Taalib xanaa yógoo loolu le ba pare wa saffaha ahlaamana mu jàpp daal doyadal suñu xel yi daal comme ñun daal xelu kopp lañ yor suñu xel yi kopp ci nekk duñu dara wa dallala abaana te nee na suñu bàyyi liñ nee woon du noonu quoi wala loolu Abu Taalib xam nga ne loolu garaaw na de léegi nag Abu Taalib wax nañ la wa sabba alihatana waaw boo doo ko fàtte te ŋàññ na li nga xamante ne nii mooy suñu ŋàññ suñu la yàlla yi nga xam ne moom lañuy ñuy jaamu ñoom Hubal ki Manaata ak Isaafa ki Naa'ila léegi nag Abu Taalib ñun dañoo ñëw kilifa yi ci njekk wax ak yow mag nga yaa fi mag yaa yaa nekk kilifaay Quraysh fii nekk kilifa dañoo bëgg nga daal di dox diggante moo ak li muy def nañu bàyyi daal na bàyyi suñu yàlla yeeg ñun li ñuy wax léegi nag moom bu bàyyee daal wax ñu dara bàyyi suñu yàlla yi ñun moom dinañ ko bàyyi mais loolu mooy bu mu nekk li ko yàlla digal bu mu ko def rek ndax bu dee nee yow da ngaa ñëw li fi bot nga war a wax ne lii baaxul ngir ñu soppi ko nga ne loolu du wax ñu ne la léegi bul waxati loolu moo tax boo yéefér yi ci kaw suuf du ñu bëgg mukk ñu yor wax euh, diine ju leer di wax xam-xam bu leer duñ leen may audience loolu nag waxoon nañ ci ay jamono ne même buñ la mayul yéen itam waru ngeen a toog rek ci seenu téere seenu der seenu ruq ñoo xañ yi ut seen médiawu bopp gars yi li ñu def ngeen di def waaw alternative bu leen bu leen wéeru ci ñoom lu tax ngeen di wéeru ci ñoom kon nag ñu yem noonu insha allahu taala kon lii mooy yu njëkk a ñëw ci Abu Taalib ngir nee na léegi nag bon na bàyyi li ñuy def wax su suñu yàlla yi ak ñun.